waaw mu ne nag li mu jublu ci wax jii xamal ñu ko mooy at-tahzir min a sabab mooy ñu moytandiku ci sabab bi nga xam ne mooy tax nit ki ay ëbbaleem di bari lii indi lool alladhi yatawalladu minhu nga xam ne ci la ëbbali di supp di di di dundoo di di di di juddoo mu ne wa huwa ta loolu zalika euh, ëbbali googu wa huwa loolu nag sabab bi du dara lul at-tawassu di yaatal fil ma'kali ci lekk waaw yaatal daal lekk naan moom moo lay moo lay moo lay dugal ci lii al imaam al haafiz ibn hajar mu ne qawluhu fa idaa tasaa'aba ahadukum falyaruddahu mastataa mu ne ay yaxudu fi asbaabi raddihi wa laysa al muraadu bihi annahu yamliku daf'ahu li anna alladhi waqa'a laa yuraddu haqiiqatan mu ne nag bu na nee bu kenn ci yéen ëmbalee yonent bay sa am hadis bi na ko delloo lu mu man mu ne loolu mooy na na na jàpp ci sabab yi sabab yi nga xam ne ci la koy delloowe waaye waxul na leen que ne waa ji moom fii mu ne daa maîtriser ay baay maamam ko moom moom moo koy maîtriser mel ni ne la yor bu ne tëlëg mu mu mu daal di bàyyee bu bu ne tëlëg encore mu daal di arrêté non non non mooy nakoor jañ lu mu man waaw waaw ndax bu xasee ñëw moom dëgg dëgg manoo koo jañ day ñëw daa ma ne day enchaîner sax da ngay kii moo tax ku gëmmentu ak yu mel noonu wala ku lekk koll bi fees mu tàyyel loolu léeg-léeg day bari lu mu koy def waaw mu ne waqiila wax nañ maanaa ida tasaaba ida arada an yatasaab mu ne am na ci boroom xam-xam yi ne bu ne ida tasaaba mooy bu bëggee waaw ëbbali ah eh, mooy loolu na na na na ko delloo waaw na fexe daal naj ko eh, ba li nga xam ne mooy reetaanuk iblis daal di ko ci bañ a dal mu ne qawluhu fa inna ahadakum idha tashaaba dhahika minhu shaytaan mu ne wax jooju nag mu wax ci xadiis bi ne bu ndax kenn ci yéen bu ébbalee shaytaan da koy reetaan mu ne fii riwaayat ibn Ajlaan mooy Muhammad ibn gis nañ ko mooy riwaaya boobu nga xam ne dane waa ji dara bu ne <laughs> waaw <laughs> buy ëbbale <laughs> foofu lay wax mu ne fa ida qiila euh, fa ida qaala euh, dahika wa nañ ko sànq waaw mu ne foofu ci riwaay boobu dane bu dee di euh, ubbi gémmiñ gi ne di yëppali shaytaan a koy reetaan mu ne wax fi hadith abi sa'id fa inna shaytaana yadxulu waaw mooy buy na rek boobu shaytaane danaan saraax ci biir wal iyaadu billah waaw wa fii lafdin lahu am na ci benn kàddu boo xam ne moom la ñeel dane ida tasaaba ahadukum fi salaati falyakzum mastata fa inna shaytana yadxul waaw mu ne bu kenn ci yéen daal di ëbbalee mooy hadis sayna Abu Sa'id lay wax radiyallahu anhu yeneen saa saa ne bu kenn ëbbalee ci yéen ci julli na ko na ko nëbb lu mu man waaw gémmiñ gi lay wax ndax lay bàyyi maa bi moom lay ŋaañ waaw na ko na ko na ko tëj fatt lu mu man fa inna shaytaan la shaytaan yadxul da ciy profité ngir dugg ci doomu aadama bi waaw te shaytaane moom bu dugg ci yaramu doomu aadama la ilaha illa allah moo raw till goo sànni ci biiru euh, wala njàppaan goo sànni ci ci ci ci ci ngunu ganaar lépp la lay rendil wala benn wel waaw wel <laughs> wel loolu la lay kii laa moo gën a garaaw wallum siiru moo sànni ci ay cuuj yoo xamante ne nii ci seen ngunu la leen fekk seytaane gën a yàq mën a yàq ñoo ñëpp kon nag mu ngi noonu mu ne kon euh, wa fi lafdin lahu euh, mu ne hakada qayyadahu bi xaalati salaa mu ne ci hadis bi da ko euh, nekk loo xam da koo tënk ci xaalu julli mu ne wa kazaana kon axrajahu la ko solo at-Tirmidhi imaamu Tirmidhi min tariq al-Alaa ibn Abdirrahmaan an abiihi an Abii Hurayra mu jël ko ci yoonu al-Alaa ibn Abdirrahmaan mu jël ko ci baayam muy Abdurrahman an abihi mooy mooy baayam Abdurrahman an abi Hurayra mu jël sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu bi lafzi at-tasaa'ub fi as-salaa min ash-shaytaan fa idhaa tasaa'aba ahadukum falyakdhum falyakdhum mastata mu ne at-tasaa'ub ëbbali moom ci shaytaan la jóge waaw ëbbali ci julli ci shaytaan la jóge bu kenn ci ëbbalee na ko nëbb lu mu mën mu ne wali Tirmidhi wa Nasa'i min tariq Muhammad ibn Ajlan an Sa'id al-Maqburi al-Maqburi an Abi Hurayrata nahwa mu ne imaamu Tirmidhi na ko noon an-Nasa'i solo na ci yoonu Muhammad ibn Ajlan mu jële ci Sayyidina Sa'id al-Maqburi mu jële ci Sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anil jami' nahwa bu mel nii mu ne wa rawaahu Ibnu Maajah min tariqi imaam Ibnu Maajah wa rawaahu Ibnu Maajah <laughs> wa rawaahu Ibnu Maajah min tariqi am nañu naan ibnu maajata waaye la amul taa boobu du taabu ab ab rek ab haa bu amul ay tomb ibnu maajah min tariq abdillah ibnu sa'id al ko ci yoonu abdallah di doomi sa'id al mooy sët bi jële ko ci baay bi baay bi jële ko ci maamu sët bale muy an abihi i ida tasaaba ahadukum falyada yadan wala fiihi wala ya'wi fa inna shaytaana yadhaku minhu waaw bu kenn ci yéen ëbbalee na jël loxoom teg ci gémmiñam te bu mu waaw ndax saytaan da koy reetaana ah. qaala shaykhuna mu ne suñu sëriñ nee na fi sharh Tirmidhi mooy kan mooy imaam al-Iraqi bi muy sara euh, sunan Tirmidhi mooy sëriñu al imaam al-Hafiz ibn Hajar mu ne suñu sëriñ bi de nee na mooy al-Hafiz al-Iraqi Zaynuddin mu ne euh, nee na fi sharh Tirmidhi bi muy sara sunan Tirmidhi mu ne aktharu riwayat as-sahihayn fiha itlaq at-tasawwuf wa waqa fi riwayat al-ukhra taqidu bi halati as-salaa fa yahtamilu an an yuhmala al-mutlaq ala al-muqayyad wa lish-shaytaani gharadun qawiyyun fi at-tashwiish ala al-musalli fi salaatihi wa yahtamilu an takuuna karaahatuhu fi as-salaa ashadd wa laa yalzamu min dhaalika an laa yukraha fi ghayri haalati as-salaa mu ne li ëpp ci riwaay yi ñëw moom al-imaam al-Iraaqi ci Sahiihayni ñaar ci imaamul Buxaari imaam Muslim rahmatullahi alayhimaa dañoo joyal li nga xam ne mooy ëbbali gi waxuñ ci julli waxuñ ci biti julli waaye mu ne ñëw na nag yeneen riwaay yoo xam ne dañ koo tënk ci jamonoy julli ci xaalu julli mu ne bu boobaa ñu mën a yen man nañu ne dañ mën nañoo yen li nga xam ne dafa joyu yen ko ci li ko tënk mooy kon yeneen yi ñëw loo yépp di wax ci leneen lu dul julli comme que am na yu ñëw ne ci julli kon mooy euh, kon mooy baay ma di ci di ëbbali ci biir julli lañuy wax mën nañ ko ci yen loolu tënk ko ci mu ne way wali shaytaan yi mu ne shaytaan nag dafa am benn but bu précis bu bu fort bu dëgër ci yàqal aji julli ji julleem parce xam na ne mooy bunt bi gën a bu muy àgg ci boroomam muy julli moo tax lu man di def rek ngir euh, du ci am dara comme que fexe na ba mu julli muy julli day fexe nag comme que yaa koy def nu mu gën a ñaawee noo xam ne sa borom bi du ko nangu waaw sa xel du ci nekk waaw te xam na ne julli moom la nga koy am mooy la nga xam ne moom nga ci teewlu léegi nag day ñëw ngir tashwish la indil la ay ay jax-jaxal ak leneen ngay xalaat leneen ba tax doo ko tal waaw mu ne wa yahtamilu an takuna karahatuhu fi salat ashad mu ne tamit day yenu ko ne li hadis yooyu di wax yenn yi di wax ne ci julli ah day wane ne mooy sib guñ ko sib ci julli ci la gën a tare te loolu moom laa ma xaala loolu wal noonu la demee waaw dëgg dëgg loolu la mooy ko ci biir julli ci la gën a tare ci ci biti jullit mu ne walaa yalzamuta nag obligé wul min daalika que ni an la yukrahu fii ghayri xaali bi que ni comme kam nayu ne julli kon nañu yan mbir mi ci bon yeneen xaali kon yeneen ñi naan ak tasa bu joyal ko kon xam naa ci julli lay wax que ne loolu day wane ne kon kenn sibu ko ci en dehors de julli bañ a sib waaw ci julli daa gën a tar al imam al hafiz Hajar ba léegi mu ne waqad qaala ba'duhum waaw mu ne leen li ci borom xam-xam yi nee na inna al mutlaqa innama yuhmalu ala al muqayyad fi al amri la fi nahy lenn le non al mutlaq lool ci usul la waaw mooy texte boo xam dafa joyal comme bii waaw nga xam ne day ñëw di wax ci wa yooyu waaw euh, euh, ci ëbbali euh, wa amma tasaub fa innama huwa min ash-shaytan loolu dafa joyal waxul fan la am yoo xam dafa ñëw ne fis sala ci julli loolu mooy li ko tënk loolu la wax al mutlaq innama yuhmal dañ koy yenal al muqayyad ci lu ñu tënk fil amri ci digal laa fi nahyi du lu tere wa yu ayidu te day dëgëral karahatuhu li nga xamante ne mooy wala wala wa yu ayidu karahatahu dina dëgëral li nga xam ne mooy ci cibeel gi mutlaqan ci lu ñu joyal kawnuhu min ash-shaytan voilà wa bi dhalika saraha an-nawawi rey na ne mbir mi mooy bu kenn jàpp ne comme que hadith yi am na bu ñëw ne yu ñëw ne ci julli rek nga ne bon kon ci julli kese la mu ne la déedéet loolu lay bëgg a wax du julli daa gën a tar li imaamul al-Iraqi wax waaye doy na kene loolu ci julli en dehors de julli ñoo ci yem le fait que ci saytaane la jógee yooyu saa saa nañ mën a saytaan ana lam ci saytaane la war a gërëm feneen même du ci julli non <laughs> waaw mu ne te loolu moom la wax ci lu leer al imaam an-Nawawi mu ne qaala ibnul arabi mu ne al imaam ibnul arabi al maliki nee na yanbaghi dafa dafa yell dafa war mooy li yell mooy kazmu tasaa'ubi fii kulli haala wa innamaa xassa as-salaata li annahaa awlaa al ahwaal bi daf'ihi limaa fiihi min al xuruuj an an i'tidaal al hay'a wa i'wijaaj al xilqa waaw mu ne nag lii yell te mooy li jaadu te mooy li li li li war a am mooy nit ki bu dee day ëbbali na ko na ko nëbb waaw na fexe naj ko lu mu gën a man mu ne nag dañoo jagleel julli ci yenn riwaay yi ndax xaalu foofu la gën a waaw ci xaal yoo xam ne mooy xaalu nit ki dundum nit ki foo xam ne fa lay jañe lii ndax li nga xamante ne nit ki bu ko defee dangay gis mu xaw a am benn du jootul jubati ah ak ak ak tamit nga gis mu xaalam daal di sottee te loolu warula am ci julli gi waaw loolu dafa war a moytu waaw ak ak ak dal gi mu war a dal ah yooyu yëpp da nekk loo xamante ne lu mu war a gën a moytu la ci julli waaw mu ne wa amma qawlu fi riwayat fi riwayat abi sa'id fi ibn majah mu ne kanta wax ji mu wax ci riwaaya bu al imam abu sa'id bin imam ibn majah wala ya'wi mu ne fa innahu bil ayn al muhmala shabba at-tasa'ub alladhi yastarsilu ma'ahu bi'awa al kalb waaw mooy yuuxu voilà oh, oh, oh, <laughs> ya'wi mu ne loolu noonu yonent bay saa saam daa yemale euh, euh, daa melale li nga xam ne mooy ëbbali li nga xam ne mooy boobu ah comme li nga xam ne mooy bi awaa'il kalbi mooy euh, awaa'ul kalb mooy mbaw mbaw mbaw li nga xam ne mooy xaj bi waaw tanfiran anhu ngir da nit ki daq sori loolu waaw wattiq baaxan ak ak ak ak ñaawlu ko lahu fa innal kalba yarfa'u ra'sa ndax kalbi xaj bi day yëkkati boppam wa yaftahu faahu ubbi gémmiñ gi waaw waya aw yi mooy mooy mooy mooy mooy mbaw aw baw baw waaw <laughs> ñi naan waaf waaf bu <laughs> dee tubaab yi ñoom waaf la ñuy dégg yoo xale naan la xal bi euh, le chien di waaf waaf ma ne awe ah waaf ngeen dégg ñun de mbaw mbaw lañ doon <laughs> waaw ku nekk la la say nopp joxe selon sa culture ah mu ne wal mutasaibu ki nga xam ne nag day nekk di ëbbale ila afrata fi tasaa'ub shabahahu mu ne nag bu ëppalee ci li nga xamante ne mooy ak ak ëbbaleem da ngay gis ne ne xaj bi def lay def mooy day yëkkati bu mu ñaan waaw rek yuuxu mu ne wa minha naka noonu lay feeña an nokta fi kawni yadhaku minhu li annahu sayyarahu <laughs> mal'abatan lahu bi tashwihihi bi tashwihi xalqihi fi tilka al mu ne ci loolu lay feeñe le que euh, euh, seytaane du ko ree ndax day euh, mujj niroog koo xamante ne ab fo day nekk mujj nekk ci loxoom daal mel ni daal benn jouet benn fowukaay boo xam ne le fait que bi mu gisee ni ko yàlla binde ni mu taaroo mu soppeeku ci di di niru xaj <laughs> ak di ko di def en tout cas di xaj di def mu ne wa amma qawluhu fi muslim fa inna shaytaana yadxul mu ne kanta ci riwaay imam muslim boobu nga xam ne waxoon naa al imam muslim noonu la ko solo moom solowul comme nii waaye kii nii yëpp waaye euh, que mooy waxoon nañ la ko sànq ne boobu dana eh, saytaane day dugg waaw na fal yàq su ku wépp koo xam ne kii na ko gaaw denc loo ndax saytaane day dugg de mu ne foofu fa yaxmalu an yuraada bi duxulul xaqiqa soit mu nekk liñ ci jublu mooy dugg dëgg-dëgg wa huwa wa in kaana yajri min al insani majra dam lakinnahu la yatamakkanu minhu ma dama zakira allahi taala voilà <laughs> mu ne ndax même bu dee ne saytaane xam nga yonent bay saa saam dana inna shaytaana yajri min ibni aadama majra dam waaw shaytaani dëgg-dëgg day daw ci doomu aadama comme ni nga xamante ne ci deret ji jaar wala daw deret ji waaw waaye mu ne nit ki bu dee day tudd yàlla mooy même bu dee muy ciy daw bis ko mënal dara waaw <laughs> laa yatamakkanu min du du am benn jàppande du ko am ci nit ki maadaama zaakiran lillah fekk nit ki ngi tudd turu yàlla shaytaan day problème mu ne wal mutasaahibu fii tilka al xaala ghayra zaakir waaw bu dee nag ki nga xam ne mooy ticc mooy tichooli jamono jooju nekkul kuy tudd yàlla léegi nag bu ko defee fayata makkanu shaytaanu min ad-duxuuli fii xaqiiqa shaytaan nag am jàppandal ngi mën a dugg nag dëgg-dëgg waaw waaw mu ne wayaxtamalu loolu nag benn loolu la te loolu mooy dëgg mooy lu leer la shaytaan day dugg xaqiiqa wa yastamil waaye yenoon an yakuna atlaqa duxula wa arada tamakkuna minhu wa waaye amaana mu dugg ji mu daal di ciy jublu ko ne mooy le fait que day amul jàppandal ci moom ci nit ki bu defee lool li na anna min sha'ni man daxala fi shay'in an yakuna mutamakkinan min ndax kat lii mbir mooy ki nga xam ne daa dugg ci mbir ba prendre ko en mainmise am mainmise ci moom maîtrise ci moom ah, day am maîtrise ci affaire boobee waaw daal di koy man di di ko dofloo di ko def loo waka di di di di am lu mu koy yu yiis yu mu koy def loo wala lu baax bu dee ku baax la mu ne wa amal amru kanta digg-liggi bi yi yadi ala al fan waaw ndax fal yaruddahu masata am na ci yoo xamante ne da ko yeneen saa sam dafa leeral mais e, e, na ko defe e, ak loxoom loxoom la ko doon defe mu ne kanta loolu nag digle gi mu digle ñu daal di teg wad'il yadi ala al fan ci gémmiñ gi fata fa yatanaawalu maada ma idan fataha bi tasaa'ub waaw waaw loolu mooy la yenu li nga xamante ne nii booy nit ki buy ëbbale ëbb gémmiñ gi fa yughatti waaw mu daal di koy muur bil kaffi ci li nga xam ne mooy tenqam wa nahwi wala lool mooy mën na nekk tenqam man na nekk kuddam yooyu yëpp mën naa nekk hmm? eh? waaye kaff bi loxo bi nag la yoneen saa saa loolu lépp xam nga loolu lépp loxo la <laughs> waaye bële kaff bi la doon wax waaye yooyu it mën naa ne wa ma ida kaana muntabiqan waaw ah, hifdan lahu an al-intifaakh bi sababi dhalika wa fi eh, maanaa wad'a al-yadi 'ala al-fam wad'a ath-thawb waaw mu ne naka noonu tamit day nekk loo xamante ne da koy aar ci le fait que eh, bu bu bu kii eh, di bu dee boo kii boobu noonu ngay def ah <laughs> bu ci tegee baaraam bi day tax ëff yooyu di génn ci gémmiñ gi ndax boo defee noonu day ngelaw di génn amaana nga lor ci nga xam ne moo nekk sa wet waaw moo xam bu dee ne raw rawatina koo xamante ne deful woon socc sunnaay soccu man xet bu neexul wala bi nga nee euh, am benn ndox bu xaw a génn sa kii nga lor ci nekk sa wet alors que boo ko boo ko fàttee loolu dina la euh, may loolu yëpp du am waaw mu ne naka noonu ci maanaa loxo boobu mu wax teg loxo boo jëlee sa yére sa catu yére wala benn mouchoir wala lool teg ko ci wala loo xam ne loolu it wanax wi mel noon ci la mu ne wam maa yaxsulu dhalika al maqsuud lépp loo xam ne daal dina ci jëme li tax daal mooy da nga fatt fi euh, si gémmiñ gi nga ngi ko tëj wa innama tata'ayyanu al yad idha lam yartadd ah, at-tasaawub bidunihi bu dee ne mu ne nag day ràññeeku loxo bu dee ne ëbbali euh, euh, gi du dellu lu dul ak loxo waaw wala farqa fi hadha al amr bayna al musalli wa ghayrihi bal yata'akkadu fi haali as-salaat kama taqaddam mu ne nag ci côté bi ñi ngay delloowee ëbbali gi loolu kuy julli ku ñàkk julli ñoo ci yam bal am ba de sax day gën a ci xaalu ki nga xamante ne daa nekk ci jamonoy di julli waaw comme ni mu jiitoo mu ne wa yustasna dhalika min an-nahy an wad'i al-musalli yadahu ala famihi waaw mu ne nag dañ ciy seppee ci tere googee ah Euh, tere gi nga xam ne xam nga di julli yeneen saa da doon tere ñuy julli di muur sa sa gémmiñ gi wala sa bakkan beeg sa gémmiñ gi loolu la ko doon jamono yi masque yi amee <laughs> coronavirus ah <laughs> gaa ñëw ci jàkka yi da ngay sol masque laa wax waaw oh, solul masque doo fi dugg loolu doone ah non man yeneen saa saa doon tere kuy julli di muur yooyu man nag kon man dara laa deful ah man julliwuma dañ ah déedéet déedéet parce que bon mu ngi mel ne rek defar sàppe yi taa yu nga xam dañ naan da ngay def un mètre un mètre waaw def leen un mètre entre un mètre lekk leen un mètre kii day taxaw nii kii taxaw nii kii taxaw nii loolu manoo ne loolu noonu ngay sàmm defar sàppe bi ba tax nga ne euh, léegi kon dootuñ julli quoi julliwuñ parce que waaye yow julli doo xam ne sàppe jar lool mooy boo xam ne ixtiyaar daa am dañu man ko waaye bu dee mënuñu ko dañ koy defee niñ ko mane rek waaw te julli ci mbooloo moo gën julli waaw léegi nag comme pour des raisons yoo xam ne yu valable la yu sanitaire yoo xam ne l'islam da koo prendre en compte dañ naan la ay wër waaw bal def leen loolu waaye nag eh, bu mu leen tere julli li nga xam ne mooy mbooloo kon mu ne kon dañuy seppee ci lii tere giñ tere wad'ul musalli yadahu ala fami bi giñ tere aji julli ji di julli jël loxoom teg ko ci gémmiñam loolu dañ ko cee teg ref yi moo dañ ko cee seppee mooy nit ki bu dee day julli mu ëbbali boobu kenn terewu ko mu def lool noonu la koy noonu la koy jañe mooy day jël loo xam teg ko ci gémmiñ gi wala yéreem wala yu mel noonu lool kenn terewu ko loolu bokkul ci tere bi ñu wax mu ne wa mimma yu'maru bihi al-mutasaa'ib idha kaana fi as-salaat an yamsaka 'an al-qiraa'a hatta yadhhaba 'anhu li allaa yataghayyara nazmu qiraa'a waaw mu ne bokk na ci li nga xam ne dañ koy digal ki nga xam ne mooy aji julli ji bu dee day ëbbali bu doon day tare bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani irrahim rek commence ëbbali commencé dañ naan la arrêté tari bi moom arrêté ko <laughs> bul tari waat di taxawal ba ëbbali gi jàll lu tax an yamsaka mu tëri an qira an qira bàyyi jàng bi na arrêté tuuti hatta yazhaba ba ñu nga xam ne ëbbali bi ci lay demee anhu wëllif ko ndax lan ngir mu bañ a soppi jàng bi niñ ko nosee mu ne wa asnad ibn abi shayba parce que boo ñëwee di wax benn aay ba pare ëbb jeexal ko ëbbali da soppi affaire bi waaw boo loolu ngay def mu ne wa asnada daal di càllalaal ibn abi shayba al imam abu bakr ibn abi shayba nahwa dhalika lu mel ni an mujahid jëli ko ci mujahid wa ikrima ak ikrima ak ikrima wa tabi'ina wal mashhurin ak tabi'ina yi taalibi sahaaba yu siw yi waaw mu ne wa min al khasa'is an nubuwati na nabawiyya ma akhrajahu ibn abi shayba wal bukhari fi tarikh min mursal yazid ibn al asam annahu qala ma tasa'aba an nabi sallallahu alayhi wasallam qat mu ne bokk na ci loo xam ne nag loolu jag jaglee yonent bi la alayhi salaatu wassalaam li nga xam ne al imaam ibn abi shayba na ko noon al imaamul buxaari soloo na ko ci téereem bi ak taarix jële ko ci mursal loo xam ne àggul nag ci yazid ibn al-asam benn taalibi sahaaba la mu ne maa tasaaba annabi sallallahu yonent bi sallallahu alayhi wasallam li ñu naan ëbbali moom masu koo dal loolu masu koo dal masu la am waaw jamais mu ne wa axraja al-Xattaabi min tariiqi Maslama ibn Abdil Malik ibn Marwaan annahu qaala maa tasaa'aba nabiyyun qatt waaw mu ne wa Maslamatu adraka ba'd as-sahaaba wa huwa saduuq wa yu'ayyidu dhaalika maa sabata anna at-tasaa'uba min ash-shaytaan <laughs> mu ne tasaloona al-Xattaabi al-imaam ci yoonu Maslama ibn Abdil Malik ibn Marwaan ah mu ne qaala mu ne annahu qaal maa tasaaba nabi waxuma la yonent bi alayhi saam rek amul benn yonent bu yàlla mës a yónni ku mës a ëbbali mukk am mu ne te maslama bii fekke na leen ci saxaaba yi jot na leen radiyallahu anhu te la mu ne wayu ayidu zalika maa sabata anna tasaawuba min ash-shaytaan mu ne te liy dëgëral lii kene waxuma la yonent bi alayhi salaam kese mais benn yonent masula ci shaytaan la jóge waaw te ñoom <laughs> dañoo ñooy Abdullah ñoom ñooy opposé yu saytaane saytaane amul benn amul benn yoon ci yonent alayhi salaatu wassalaam kon kay la nga xamante xam nga sori na leen mu ne wa waqa'a fi shifaa libn saba annahu sallallahu alayhi wasallam kaana laa li annahu min ash-shaytaan wallahu a'lam akbar <laughs> la ilaha illa allah doonu loon ëppale waaw mooy koo xam ne daay am lu mu yëg ci biiram rek daal di daal ko ko ko ko ko fudd rek daal di <laughs> loolu mooy tabatta fu <laughs> ne yonent bi ay saab saab nag non moom moom moom nekkul woon di ko def waaw mukk <laughs> waaw allahu akbar allah kon loolu lu ama am solo la ah kon loolu moo jëmoon ci wàllu wii nga xamante ne mooy wàllu at-tasawub waaw ñu ne woon nañ ci taxaw tuuti kanta bon parce que fële moom euh, li jiitu li ci kaw loolu masalaam yi dañ koo gisoon ci lu yaatu waaw bañoo répété alors que tasawub bi moom gisewuñu ko woon nii moo taxoon ñu ne ça fait l'occasion euh, ñu daal di ci taxawaale Eh, allahu taala alam kon nag ci kaw noonu ci la yem nii ci jotaay bii di ñëw ñu daal di gis xadis bi nga xamante ne moom moo ci tegu muy xadis numéro huit cent soixante-dix-neuf ba léegi jële ko ci Seydina Abu Hurayra ginnaaw bi ñu xamalee moom yonent may saa saam ne ah yàlla de daa sopp te yàlla la mu sopp moom looloo baax muy ak waaye bëggul ak ëbbali